sikki ma lakkandoo li wolof naan sikki ma lakkandoo wat nañ ko ci yàlla ni ñu nit génnewuñu lu dul xiif mooy li ñu génne nee na léegi comme que ñoom ñépp bokk situation ñu ngi nii ñoom moom du kenn ci ñoom mooy faj problème u kii des ndax ku la tanewul manulaa dimbali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 waajur wi malgré tout ça moom yéeféer la woon def na nag lu ne def na lu ne euh, ngir mu daldi tuub moo tax mu ne xadiis bi ñu jóge sànq imaam ibn Saad moo ko solo imaam ibn Saad euh, moom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 li tax c'est simple inna ixwaani almuhaajiriin kaana yushghiluhum as-safqu bil aswaaq wa kaana ixwaani min al ansaar yushghiluhum al amalu amalu amwaalihim wa kuntum ru'un wa kuntum ru'an miskinan min masakini suffa alzimu rasulallah ala mil'i batni fa ahduru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 préoccupé woon mooy seen seen commerce bi ñu yoroon di ko def ci marché yi ndax fokk ñu dundal seen fokk ñu dundal seen njaboot ñoom lool la woon kanta sama mbokk lamsaar yi ñoom li leen préoccupé woon préoccupé woon mooy seen seen tool yi man nag Abu Hurayra dama newoon koo xam ne miskin laa woon aw woon dara min masaakiini suffa dama bokkoon ci ñi nga xamante ne nii eh,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 may fekke loo xamante ni ñoom fekkewuñu ko li may fekke ci yonent mi aleyhi salaatu salaam koo xam ne day liggéey kay du fi nekk mais ay la yëwan sëriñ bi kooku manoo nekk ci sëriñ bi tout le temps man mi fii ne nag tout le temps mais c'est normal wa ay te même yi ñu fekke ñenn ñi man na am ñu fàtte man duma fàtte fàttewu ma ma jàpp yi nga xam ne ñoom sax dañ koo fàtte mu ne ndax yonent mi aleyhi salaatu salaam dafa ma sa ne benn bés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 yeneen mi alei saatu salaam ne amin Seydina Zayd ibn Thabit nee na ma ñaan ba pare yeneen mi alei saatu salaam ne amin Abu Hurayra moom xam nga lu mu ñaana dafa ne buur yàlla yal na nga ma may ñaar ñii yépp li ñuy naan ak xam-xam boo xamante ni nii xam-xam bu sell lay doon boo xam ne mooy xam-xam yonent bi alayhi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 fekk Seyna yonent ma lay saar saama ci nekkoon Seyna Abu Bakar Seyna Omar ak Seyna Talha ci benn riwaaya am na yeneen ak ñoom Seyna Ali ak Seyna Usmaan ñu ma fa woon ñoom ñépp ñu ay shuhada ba mu des Seydina Siddiq